ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim haadaa hudaa walladiina kafaruu rabbihim lahum cadaabun min rijzin aliim kon suñu boroom di tam di toog di continuer ci laay bi nga xam ne mooy fukk ak benn gisoon nañu ñi nga xamante ne nii mooy koo kële nga xam ne moom la doon wax naan toskarañeel na fu koo kële nga xam ne weddikat la te bàkkaarkat la nga xam ne boroom xam-xam yi ñii na Abu Jahlin la woon ñii na alxaaris ibnu Kalada ñeneen ñi an Nadr ibnu alxaaris waxoon nañ la li ci boroomu xilaasu zahabi waxoon repérer leen ñooñu nga xam ne ñoo gën a tar ak mbugal guñ doon teg bu ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi rawatina yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi muy ñoom Abu Lahab ak ñoom al aswad ibnu abdi yaguud ak al aswad ibnu al muttalib ak xaaris boobu moom moom miir ci la ak Nadr ibn al-Haaris ak Zuhayr ak ñoom Abu Qays Nubay muy Nubay ak Munabbih ibn al-Hajjaj ak Uqba ibn Abi Mu'ayt ak al-Aasi ibn Waa'il as-Sahmi ak Abul Hakam di nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy Abu Jahlin ak al-Mut'im ibn Adi ak Ubay mooy Ubay ibn Xalaf ak Rukaana ak ñoom Maalik gaa yoo yële nga xamante ne nii kàccoor yu mag yoo yële suñu boroom nag ginnaaw bi mu waxee ñoo ñële ne nag ñi mel noonu mooy leneen di xaar ëllëg mu ne hada huda lii nag alquraan jii moom njub la walladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla nag moo weddi bi aayaatillaahi weddi laayaay boroom bi tabaaraka wa taala lahum ñel na leen adaabum mbugal min rijsin alim ci doo xam ne mbugal moo xam ne mu tar la rijs mooy ab ab ab ab mbugal moo xam ne mu tar la dinañ am mbugal moo xamante ne nii borom ba nga koy tubbee ca mbugal mu tar ma di mbugalum sabara allahu alladhi saxxara lakumul bahra suñu borom nag bi ñëwaat ginnaaw bi mu tuddee ci ci njaal beenu laay saar bi di tudd yi nga xam ne moom la def ci kaw suuf xéewal yim def ak ñi nga xamante ni loolu la feeñal ci mbind gi ngir nit ñi di dellu mu leen di delloo ci seen boroom tabaraka wa taala mu ñëw di tuddaat yoo yële mu ne allahu yeneen yeneeni xéewal mu ne allahu allahu boroom bi alladi mooy ki nga xam ne tabaaraka wa taala moo leen tàggatal albahra li nga xam ne mooy géej gi ak dex yi li tajriyal fulka ngir li nga xam ne mooy seen looco yeeg seen gaal yeeg seen bato yi di ci daw fiihi ci kaw ndox mi bi amrihi ci ndigalu borom bi ndigalu borom bi ci la loolu mën a dawe bu dul woon loolu moos lu ci taxaw pëtëx ci biir wali tabtaxu waaye it dalee na defal loolu le tàggatal leen géej gi ngir ngeen di ngeen di sàkku min yi ci ngëneelam gi nga xam ne moom la def ci biir jën yi ci biir géej gi ci jën yéeg ya nga xam ne ñoo fay génne gànjar yéeg wurus yi nga xam ne nit ñi dañuy dem tamit di fa jële ay pétrole yoo xam ne offshore nga xamante ne ni ci biir géej gi la ay mbell yu am solo daal di nekk loolu lépp suñu boroom ne ngir ngeen di sàkku min fadlihi ci ngëneelam gam leen fa defal pêcheurs yi yeeg ñoom ñépp ñuy dem nappkat yeeg gaayoo yépp wala allakum tashkurun waaye nag li gën rëy nag li tax mu def ko mooy ngir ngeen di fàttale ko seen boroom di ko tudd te tamit di ko sant mu ne wasaxara lakum bokk na tamit ci xéewal yim leen defal tamit mu daal di leen tàggatal yéen nit ñi maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wa maa fil ardi ak mbooleem yi nekk ci suufi jami'an mbooleem seen minhu loolu lépp nag xéewal la goo xam ne ku tukkee ci borom bi la inna fi daalika mu ne nekk na ci lii la aayaatin ay laaya ay màndarga yuy wane man borom bi tabaaraka wa taala waaye li qawmi yatafakkaruuna ñeel nit ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy fàttaleku dañuy xalaat te xalaat ne kii li lii defu fi seen bopp mooy yim fi lim yépp daa am ko fi def te kooku ko fi def nag kooku mooy boroom bi nga xamante ne nii subhaanahu wa taala moom lañ waral ak cant ak jaamu goo xamante ne du dakk maadaama ñu ngi ci ala qaydil haya ñu ngi dund lii nag gis nga laaya bii mooy wane ne gis ne bu fi amul dara suñu boroom dani dañoo tàggatal li nekk ci asamaan yi ak suuf yi moo tax nit ñi bu ñu toogee dégg ñu naan nit ñaa nga ca weer wa wala dem nañ ca biddiw ya wala dem nañ ci galaxie weddi naan loolu manu la ne lan loo tax manu la ne borom bi tabaaraka ko taala du moo ne dañu koo tàggatal maa fi samaawaati li nekk ci asamaan yépp léegi man nan laa la naan man maa la mettre lii à ta disposition tàggatal naa la lii ngir nga mën koo jëfandikoo te yow manoo ko jëfandikoo kon loolu lan lay néew. mooy bu ma nee laa yow daal jox naa la sama carte bancaire may naa la def ay milliards a ngi ca nag lu la neex dépenser ba pare taman man ma ko aw ma possibilité dépenser ko loolu mooy wane ne kon man kooku damay foowe walla iyaazu billaah kon boroom bi li mu def mooy lenn la léegi nag ku yaafuus ñun bu ñu yaafuusee ba ñi nga xam ne ñoo gëmul yàlla mooy nasaraan yee ñi nga xam ne gëmuñu dara mooy tubaab yi ñoom ñu gaal di góorgóorlu di yónnee ay satellite ci asamaan si dem ci kaw kii bi ñun loolu waruñoo toog naan lii du dëgg teg ko rek ci dëgg du dëgg ma ne alxuraan ci boppam moo ñuy wan ne dëgg la kay suñu borom nee na moo ñu tàggatal mbooleem li ci asamaan yi nit ñi fépp ci asamaan fu galaxie yi ne mën nañ saa dem man nañu saa dem te loolu mooy rek ci wër mbiru zahir lu feeñ nii waaye biir suuf amul dara loo xamante ne lu fi nekk lu ñu war a mën a génne lu dul ne borom bi tàgganal na ko doomu aadama léegi nag képp ku yaafus ñun ñun nga xam ne doyloo loo xamante ne mooy li yonent bi alayhi salaam doon wax rek doyloo am mbay ak tamit mooy bu rudimentaire boobu nga xam ne yoru fas topp ci wala yoru gopp fexewuñu évoluer mukk loolu ñun buñ melee loolu waa ñi nga xam ne nag dépassé nañ foofu bu ñu toog fële naan lu ñu def rek ñu ne lool man da ne a nekk suñu borom moo ko wax ci laaya bii kon nag ñun nañu bàyyi nekk fi defuñu dara yaa fuus ne culte de la paresse loolu l'islam wootewul ci loolu mu ne qul lilladina aamanu yaghfiru lilladina laa yarjuuna ayyaam allah mu ne qul waxal lilladina aamanu waxal ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gëm yàlla tabaaraka wa taala yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan nga leen di wax yaxfiru nañuy jéggal lilladina gaa yi nga xamante ne nii laa yarjuuna ñoom yaakaaruñu ayyaamallahi mooy bésu yàlla yi mooy ne dañoo gëmul ne yawmal qiyaam dina am gëmuñu dara mooy yi yàllay diggee dara lañ ci gëmul mu ne ñooñu nga xam ne gëmuñu loolu na leen ñi gëm yàlla nañ leen di jéggal li si yajziya ngir borom bi fay qawman ay nit ñoo xamante ne nii bima kaanu la nga xam ne noom lañ nekkoon ci kaw suuf yaksibuuna doon ko fàggu man amila saalihan képp koo xam ne nag bu boobaa keroogee jëfoon nga fii ci àddina lu baax fa li si na xam ne boppam la jëfoon lu baax na xam ne fa alayha fa alayha conséquence ak lay tukkee ca ñaaweem googale fa kawam lay koppuree summa ginnaaw gi ilaa rabbikum ci seen boroom tabaaraka wa taala yéen ñépp turja'una lañ leen di delloo ku faatu rek ilallah ca boroom bi tabaaraka wa taala la gëjëm laayab bu njëkk bi nag muy laayab fukk bi ak ñeent muy qul lilladiina aamanu yaghfiru boo bële moom la ku mel ni ñoom imaamu qataa imaam mawlaana ibn abbaas ak imaamu qataada biñ la waxoon sànk ne lépp bépp bi Makka la ba mu des benn laaya laaye bii lañ doon wax ndax nee nañ laaya bii Seydina Umar ibn al-Khattab alayhi ridwaanullah la doon wax ndax dafa am benn waay boo xamante ne nii am nañu ne Abdallah ibn Ubay ibn Salul nekkoon le président jiitu naafiqi Medina keroog bi nga xam ne ci lañ dem xare biñ tuddoon muy ghazwatul Muraysiyan bi ghazwatu Banil Mustaliq tuddoon nañ ko bi nga xam ne ci lañ doon gis aayatul munaafiquun mooy laaye bi wax saar bi wax ci naafiqi waaye keroog rek bi ñuy def introduction di def benn mbëmbëstal ci xare nen yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuddaatoon nañu ko mu ne boobu mooy bi nga xam ne ci lañ doon wax mooy ñaari fekk benn booy boo xam ne moom la doon liggéeyal moom président naafiq yi Medina di Abdallah ibn Ubay ak benn booy boo xam ne Seydina Omar ibn al-Khattab la doon liggéeyal daal di jote ci fi nga xam ne mooy ca ndox ma foofale ca Muraysiya après nag foofu lañ jote moom mu ñëw ne way waaye yow léegi nag bañ jotee mu ne waaw ñoom ñoom muhaajiru nay kon daal ñëw nañ bay xëccoog ñun ñun ñii yi nga xamante ne nii ñun waa Medina lii daal mooy li nga xam ne moom rek la ñuy wax naan looy falalal sam xaj bu baree yow lay njëkk a mat léegi nag bi nga xamante ne nii ci la wax loolu Seydina Umar ibn al-Khattab daal di koy yëg daal di jël jaaseem ngir dem ngir faat ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu woowu woolu Seydina Umar mu ñëw mu jàngal ko laayeen yi ne qul waxal lilladina aamanu ñu gëm yàlla yaxfiru nañuy jéggal lilladina laa yarjuuna ayyaam allah ñi nga xam ne moom yaakaaruñu bésu yàlla yi yi yàlla yi digle yépp dara lañ ci di muy dige dara lañ ci gëmul bu ko defee nag loolu ñu ne looloo tax mu wàcc am nañu wax leneen ne Seydina naa ibn ñu khattab waa ji daa yahuud bi daa waxoon lu bon daa wax li muy wax wax loo xam ne jaaduwul mu dem ne da koy faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam woolu ko jàng ko laaya bii mu ne ko dootoo gis sama mer ci loolu le loolu nag mooy li nga xam ne loolu la ñu wax ne kon loolu day wan ne laaya boobu mooy Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaye nag am nañu ñoom dañu jàpp ne laa yi yëpp façon Makka la wàcc mooy ne amaana loolu moom mooy xew-xew la bu amoon bu amee yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxaat ko fil feddali waat ko laaya bii nii wallahu taala alam kon nag ñu yem kon ci laaya bi nga xamante ne nii mooy mooy fukk bi ak juróom ngi muy wax ne man amila saaliha ku jëm lu baax fali nafsi ci sa kaw pour yow la de wa man asaa ku ñaawe